amma dawaa'ul ujbi fii ma nuqila an ya'lama al-'aabidu anna al-'amala laysa lahu li kawnihi mudallala wa annahu yumkinu an laa yuqbala wa annahu maa zaala dhaa taqsiiri fiihi wa lam yaji' bi kannaqiiri fii janbi maa 'alayhi min haqqil jaliil bal lam yaji' bi darratin walaa fatil kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ngi ñuy taqata teqantal lenn ci nga xamante ne ñooy caay-caay yi ak lenn ca la koy faj bi mu ci njëkkoon a tudd damoo moo gënoon a garaaw mooy alkibru mooy ak rëy moom lañ jeexaloon ci jotaay yi ñu weesu waaw wax la ni nga lan mooy dëgg-dëgg rëy ak bu duggee ci cam si nan la koy melal ak nan nga koy faje léegi nag mu lay ñëwal ci beneen mu ne amma dawaa ul ujbi kantaa li nga xamante ne nii mooy faj li nga xam ne mooy aaw sa bopp yéem sa bopp aaw aaw jëf aaw sa bopp jàpp ne naw sa bopp yéemu ci sa bopp jàpp ne yow fii mu ne fa nga toll kenn toll fa waaw nga jàpp ne sa lépp moo gën leneen euh, euh, lépp le ñeneen ku dul yow mu ne loolu nan nga koy fajee fii maa nuqilaa ci li nga xam ne toxalees na ko boroom xam-xam yi tax toxal nañ ko rahmatullah alayhi mooy an ya'lama al-'abidu anna al-'amala laysa lahu il faut xam ne jaamu yàlla gii muy def julli gi koor gi zakat gi muy génne dem Makka gi dox mbokk gi yooyu mu def ko mu jaamu yàlla yooyu mais da koo ñeelul moomu ko moomu ko ndax boroom bi moo ne lan <laughs> borom bi xalaqakum wa ma ta'malun borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf yow ki la bind moo bind jëf yi ngay def waaw kon kay yow jaam bi yow nan nga moome jëf ji ba ci yéemu di aaw sa bopp muy kaaw googale di aaw sa bopp lu tax mu lay duggu mooy boo bëggee nag mu wér yow premièrement da ngay war a xam ne du man maay def waaw bu lu baax bu borom bi taw fee xale defuk dëppaale ak jaamu yàlla ak lu sell lu baax jaare ci yow dangay kontaan xam ne borom bi nga xam ne mooy fa'alul lima yurid mooy aji defaa kon lu ko soob moom la soob mu jël lu baax lii jaarale ko ci man man intermédiaire kese laa te ni ko jaaralee ci man man na ma koo xañ jaarale ko ci keneen ëllëg kon man lan laa ci ba may bàkkoo loo xam ne man dañ ab ab ab ab canal kese laa fu mbir yi jaar kese laa te borom bi. nekkuma ku obligatoire ci mbir yi bu ko neexee mu jaarale ko ci keneen wala mu jëlale fi kon nag jàmbit ngir mu faj kaaw di aaw boppam di yéemu ci boppam mooy na xam ne jëf jii mu tax mu yéemu ci boppam de laysa lahu ñeelu ko de li kaw nihi ndax moom jàmbi ci boppam ak nekkam muzallala koo xam ne dafa dafa dafa doyadi waaw dangaa doyadi borom bi tabaaraka wa ci mbaaxam képp yow bu la bàyyi woon yow kese da ngaa mën a jëf lu baax dangaa ngaa a essayer sax di dem jàkk wala di julli manoo ko waaw na xam ne moom ku doyadi la waaw waaye li kaw ni hii waaye na xam ne mais <laughs> jëfam jooj muy bàkkoo hein mu dal la laa lu xeebu la lu doyadi la loo xam ne ku ko wax kan moo ne ko yàlla nangu na ko sa julli ji fi julli jàpp ne fii mu ne xusu waa ci yow kan moo la ne yag ragal yàlla ak ak dal est-ce que ku la ne yàlla nangu na ko yow sa lu xamal ne sa ja sa jëf jooj muusal lalaa dafa nekk loo xam ne lu torox la loo xam ne du dara waaw wa annahu te jëfam ji kat yumkinu mën naa am an laa yuqbala borom bi bañ koo nangoo waaw lii lépp ay possibilité la possibilité borom bi bañ a nangu mbir yi moo tax ci fuqaha yi ñoom li ñuy toppatoo nekkul naan est-ce que nangu na ñoom déet loolu leen laa xam la ki nangu innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin borom bi mooy nangul ña ko ragal ña ko ragal nag borom bee leen xam dëgg-dëgg moo tax fiq moom ci biti nii rek waaw nan la ñuy defee jaamu yàlla ji nan lañ ko jëlee ci yonent bi alayhi salaam jeex na. kanta moo tax bu nit taxawee fii julli ba pare mu respecté yépp ah, faratay sunna yeeg yépp def li muy def ba pare dañ naan kii de ci biti nii julleem baax na kanta est ce nangu nañ ko lool beneen affaire la waaw. am na benn wax bu ma waxoon fan yee mën na interpeller benn nit waaw après laa ko déglu ma ne lii nii man na interpole benn nit mooy mën na indi ay questionnement waaw mooy eh, waa ji naan la borom daa jël alal yoo xam ne du lewut booy bi sëriñ bi di wax gaay gaay yi nga xamante ni ñoom seenu dem Makka ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko aj rek ci alal yi nga xam ne moo leen di dikkee jële ci eh, salaatin yi nga xam ne zawil zawi eh, tidaa yi ñi nga xam ne boroomu Eh, eh, fétt eh, jéggi borne yi nekk ñi nga xam ne ay tooñaakoon lañ ñoom fa la ñuy jëlee seen alal yi leen di yóbbu màkk ba ma naan la voilà mooy waaye bu demee duñ ne ajam duñ ne ajam baaxul de waaye kenn du ko nangu nga ne ma waaw man nag waaw affaire boobu man jaaxal na ma ah aj goo xam ne nga ne yow ci biti nii baax na waaye kenn du ko nangu waaw ma ne la waxoon naa la li tax ndax suñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne inna allaha la yaqbalu inna allaha tayyibun la yaqbalu borom bi dafa tey te du nangul lu fi lu dul lu tey am na sax xadiis buy wax naan waa yoo xam ne daa jël euh, alal joo xaraam di ko di ko di ko di ko aje bu tegee kiiwam euh, yéeg ci gëléem nga wala la muy yéeg ba àgg naan labbayk allahumma labbayk ay boroom bi tabaaraka wa ñu ngi lay wuyu ci woote nga nga waxoon sa jàmb Seydina Ibrahim alxalilu alayhi salaatu wasalaam mu woote ngir ñu ñëw ajal la sa sa sa sa néeg bi ñu ngi lay wuyu borom bi tabaaraka wa taala ci loolu labbayka ñu ngi lay wuyu waaw labbayka la sharika lak yooyu bu ko waxee am na baat bu naan ko laa labbayka wala sa'dayka naan ko lew naan yow yow pas bienvenu kenn sa nangu gi kenn nanguwu la kenn nanguwul li nga naan labbayka ban nangu yow kenn nanguwul waaw walla saadaykata nekkoo fi bienvenu kenn tataragalu la kenn soxlawu la fii lu tax ko sa li nga fi indi sa yóbbal dafa xaraam li nga fi indi yépp a xaraam kon nag yow sa aj kenn du ko nangu waaye xadis boobu wérul waaye maanaa bi dëgg la mooy borom bi moom yonent ma ne saa saa wax ci xadis bi ñu wax sànq mu ngi imaam muslim ak musnad al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhima ken mbir mi lenn la inna allaha tayyibun borom bi dafa teey te du nangu lu dul lu teey ci la ñuy xama ne kon du ko nangu nga ne ma waa léegi mais baax gi ngay wax ma ne la moom laa la wax fenk ne la fiq wàllu fiq fekk defe nga jaamu yàlla gi ni ko yonent bi saa saa doon defe mënuñu ne yow ci biti nii baaxul waaye sauf que problème bi fi mu nekke mooy ma ne la am na avantage fii ci àddina bi ci ngir waajooju nga ne ma ban avantage ma ne la non même même alaxira alaxira mooy ne kooku par exemple moom kenn du ko teewal ëllëg ñi nga xam ne bu bu borom bi di xisaab di àtte ñi nga xam ne da leen a mayoon luñ mën a demee Makka te demuñu kii duñ ko ci boole lu tax moom ñëw na voilà mooy ñëw na def na lu ko indi waaye nag suuf ko résultat yi ca waroon a génne bénéfice la du am voilà waaye kenn du ne ko ñëwoo woon kële dinañ ne ko yow amoon nga loo mën a ñëwee Makka zaada allahu tashrifan wa takrima aji defoo ko alors que moom ne bu ñu ko punee ne ko yow bu ñu ko woowee ne ko yow nag ñëwoon nga am lool mooy ñëw gi ñëwoon na sauf que na mu ñëwee moo baaxul waaw moo tax kenn du ko nangu ba moo tax waaju mel noonu bu dee fekk mu ngi dund day naan ko sawaay demal nga waat waaw moo gën ci yow <laughs> sa alalu lonaas gi sa perte muñ uti gi nga jël deme ci màkk gaay di la coow ma ne bàyyil sa caaxaan yi nga nekke kon nag mu ne kon sa jëf jii ma ne moomoo ko benn lool la jaam bi fokk mu fas mu faj kaaw muy aaw boppam gi mu nekkee fokk mu xam ne moom jëf ji moomu ko te jëf ji boppam dafa doyadi boo jëf yow jëf joo man di def par ak sa borom ni nga ko waroon a jaamu mais wamaa xadarullaa xaq xadri la borom bi wax nattuñu borom bi tabaaraka wa taala sama jaam dëgg dëgg dëgg fañ ko war a natt kon loo def lu jàpp ne moo gën a màgg tey keroog la gën a doyadi kon nag sa jëf jooju dafa doyadi te nag en plus mën naa nekk loo xamante ni kenn du ko nangu voilà voilà sëriñ bi continue mu ne wa annahu ma zala mu ne wa annahu waaw te waa na yëg ne ngir mu faju ci lii ma zala du deñ daa yi nekk koo xam ne ku deñ ta ku ku gàttañ lu la voilà koo xam ne li waroon a def ak a cee gàttañ lu defu ko ni ko war a defee jëf ji loo jaamu ja loo julli julli loo fexee mu rafeta rafeta rafet ma ne ak dëgganteeg sa borom nam ko waroon a jaamoo xam nga ne du dara waaw ci gàttañ lu mag la nekk fii ci ca jëf jooju ba mu koy jëf walam yaji te ba mu ko defee ba pare andiwu fi bi kan naqiir lu mel ni naqiir andiwu ko fi mooy bën bën bu sew boobee ñuy def ci benn nga xam ne mën nañ benn bant def ko benn bën bën bu ndaw lu toll noonu sax andiwu ko fi loolu nag arab yi bu ñu ko waxee en général mooy waaj ji mooy deful tus voilà <laughs> voilà buñ la nee waa ji andiwu fi lu toll ni naqiir sawaay mooy andiwu fi dara waa mooy li mu fi indi c'est insignifiant mooy yow xamal ne sa jëf yi noonu la voilà fii ma alayhi min al haqqil bu ñu ko comparé ci wetu li nga xam ne moom la am ci àqu borom bu màgg bi di waroon ko la lépp di ko defe ni mu gën a mate te moom matul manu koo defe noonu lu mu def def def def day am ak ak wàññeeku waaw mu ne bal moom daa war a xam jaam bi ne lam yaji indiwu fi bi zarratin indiwu fi sax lu toll ni atum lu toll ni as poobar ah indiwu ko fi indiwu fi sax lu toll ni benn atum pepp suuf doon suuf bu ndaw sew bu sew andiwu ko fi wala fatil te gis nga buum gu sew boobu di nekk ci tàndarma yi boo ko ubbee lu toll noonu sax moom daa war a jàpp ne moom deful lu toll noonu xam nga ki jàppe lii hein est-ce que ku mel nii dina dina oj bu déedéet waaw léegi